waaw nga xam ne ñoom bu amee deux doom jàpp ne bari le nañ ñu naan leen surtout ñi nga xam ne ñoo ne Europe <laughs> deux doom moom mooy deux trois moom mooy mooy mooy yéen nag vous êtes une grande famille ah comment ça <laughs> trois doom benn jigéen doon am neuf doom quinze waaw wala dix keneen am dix ngeen nekk ay ay ay ay quarantaine de ñoo xam ne ñoo bokk baay. loolu boo koy wax léegi sax gaa yi dañuy jàpp ne loolu moom alors que ñépp xam nañ ne noonu la doon demee kon mu ne leen nag waaye yéen ngeen ne li ma jaay mbir mi dafa bari mais loolu lan lay représenter ci koo xam ne moom cinq famille la yor war leenu dundal hein cinq famille la yoroon war leenu dundal ngeen naan ko walla non Xuwaytib nag Xuwaytib yow dafa mel ni da ngaa alors que trans mooy jaay nañ mooy bu jaayee jeex na ah bu ko jaayee jaay boo xamante ne kay wér na te xadis bii nii mu ngi ci al mustadrak jaay na ko boroom nangu na boroom nangu na kiy jënd d'accord li ñuy jaaye ñi fii antaraadin bu leen lekk laa ta'kulu amwaalakum baynakum bil baatili illa an takuna tijaaratan an taraadin hmm? waaw après insha allah hmm? mooy yéen nit ñi bu leen lekk ñenn ñi di lekk alalu ñeneen ñi ci caaxaan bu dul mu nekk tijaara commerce boo xam ne an taraadin ci tiibu nafs mooy dalaa neex kenn forcé wu la nga def ko waaye te loolu la def ak Seydina Muawiya xam nga Seydina Muawiya mos bàyyi ñu koy nax mooy dafa gis ne lii lay jar moo tax ay waaji riba jaay kii marchandise mii ni mu ko seerale ma ne loolu am na loolu waxoon nañ fi nga xam ne foofu la lool di dul baaxe waaw rënk mbir mi ba li nga xam ne dañ koo soxla ngir dund koom ceeb bi nga nga jënd ci lu bari téye bàyyi ba mu manqué nga flambé prix yi waaw loolu moo graw mais bu dul denrée boo xam ne c'est denrée boo xam ne vital la yu mel noonu loolu nit ki mën naa ñëw jaay ko lu ëpp fuuf li ko jënde woon te kenn du ne riba moom nag Seydina Huwayd ibn Abdul Uzza demoon na Sham doon jihaad waaw demoon na nekk ñoo xam ne dañ da doon jihaad demoon na Sham don jihaad léegi e, parce que Badar moom dafa rëccoon Badar dafa rëccoon waaw waaye loolu imaam al-Waaqidi moo nettali yooyu bi sanadin da'if yii nii yépp daanaka yu ci bépp moo ko nettali même bu dee al moo ko solo waaye ci moom la ko jaare muy xadiis yoo xam ne wéruñ Euh, que ne fekke woon na Badar bokkoon ci yéeféer yi waaw bokkoon ci yéeféer yi moom nag mu ngi génn àddina am nañu ne l'an 54 après ci gàddaay yonent ci alayhi salaatu salaam après gàddaay alayhi salaam ci la génn àddina am nañu ne déet 52 la l'an 52 après gàddaay yonent ma lay saab saab ci la génn àddina te ba muy génn àddina mu ngi amoon téeméeri at ah ak ñaar fukk mooy guddoon na fan moom Seydina Huwaytib ibn Abdil Uzza ibn Qays ibn Abi Qays al-Aamiri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon ginnaaw Seydina Huwaytib ibn Abdil Uzza seydina Xuwaylid ibn Abdil Uzza ibn Abi Qays yónni imaam Ibn Isxaaq mu ne kon Yonent bi alayhi salaatu wa salaam jox ko mi'ata ba'iir mu daldi jox keneen mu wa a'taa al-Alaa ibn Jaariyata mi'ata ba'iir mu ne al-Alaa ibn Jaariya as-Saqafi xaliifu bani Zuhra ne woon aliyew bani Zuhra mi'ata ba'iir cent gëléem al-Alaa ibn Jaariya as-Saqafi al-Alaa la tuddoon ibn al ala di doomu ku ñuy wax Jaariya as-Saqafi bokkoon ci waa Saqiif bokkoon ci waa Saqiif bokkoon ci waa Saqiif waa ah imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi aley a ah, nee na bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom la aleyhi salaatu wasalaam joxoon keroog ci gazwatu Xunayn bi muy séddale màngo Xunayn mi'ata boroom al isaaba di imaam alxaafid ibn xajar mu ne dakara ibnu isxaaq fi lmagaazi an abdillah ibn abi bakr wa gayrihi annahu mimman a'taahu rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam min ghanaa'imi Hunayn mi'atan min al-ibil moom imaam alxaafid ibn xajar raxmatullahi alayhi mu ne imaam ibn isxaaq tudd na ci al-magaazi Ah, lool boo demee ci téereb imaam Abu Nu'aym bi dañ fa fekk xadiis bi mu ngi ci siiratu Ibn Hisham bi sanadin munqati' wala mu'allaq ndax imaam Ibn Sa'd foofu tuddul sax kii mais nee na ci feneen ci al-Maghazi te boo demee ci maarifatu saxaaba bu imaam Abu Nu'aym rahmatullah alayhi bi ko fekk foofu imaam Ibn Isxaaq dane moom mu ko jëlee ci Abdallah ibn Abi Bakr muy sëriñam boobu ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm ak ñeen ak keneen. kene yonent bi alayhi salaatu salaam bokk na moom mii al-Alaa ibn Jaariya ci ñu mu doxoon ci ghanaa'imu Hunayn màngum Hunayn saa gëléem imaam alxaafiz mu ne wa wasalahu ibnu manda min wajhin axar an ibni isxaaq an aasim ibnu umar an mahmuud ibnu labiid an abi sa'iid càllale bii lañ da doon wax sànq ba moo tax càllale bii day tax nag mbir mi day day nekk loo xam ne nag day dëgër waaw ndax dane wa wasalahu ibnu manda imaam ibnu manda rahmatullah yi daf ko jokkale mooy càllale bi xam nga jokkaloo bi mu la njëkk a wax nekk ci maarifatu saxaaba bu imaam Abu Nu'aym foofu dane sëriñam Abdallah ibn kan moo ko ne tan Abdallah ibn Abi Bakr ibn Hazm ak keneen mooy bu yemee foofu mooy jokkaloowul mais nee na imaam Ibn Manda rahmatullah alayhi daal dina koy jokkale ci beneen wàll an ibni isxaaq mu jaar ci yoonu imaam ibni isxaaq ibni yasaar rahmatullah alayhi ba léegi an Aasim ibn Umar mu jële ci sëriñam bu mag boobu te fiqa la di Aasim ibn Umar ibn Qataada nu Nu'maan radiyallahu ta'ala anil jamii' moom fiqa la te yàgg nañ koo gis ci sëriñu imaam ibn Isxaaq yi mu nga xam ne vraiment dafa bari li muy jële ci ñoom mook Abdallah ibn Abi Bakr bële ibn abi bakr ibn amr ibn hazm kon asim ibn umar am mahmud ibn labid mu jële ci saxaaba boobu nga xam ne moom la moo ne woon aqaltu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu xamsi sinin allah wa ana ibnu xamsi sinin seydina mahmud ibn labid ci moom la ko Asim ibn Umar saxaaba la woon mais ci wàllu moom lool rekk la fàttaleku ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne man fàttalekuwuma ci yonent bi alayhi salaatu salaam lu dul benn buusu bu mu buusu woon fekk dafa ñëwoon seen quartier moom sallallahu alayhi wa sallam laajte ñu jox kon mu mu ci seen teen bi ñu rootal ko ci mu jël ndox mi def ko ci di ko sex di fo xale yi di leen ko buusu naan di guux ndox mi naan leen ko nee na man loolu laa fàttale ko ci yonent bi alayhi te bi muy def noonu am na boo xam ne man Mahmoud ibn Labid ci sama xar kanam gi la yonent bi alayhi salaatu salaam buusu ndox bi ne allah maa waaye lool lool lool lool lan moo ko gën a rëy allah allah <laughs> kooku lu mu fàttale ku rëy na laa ilaaha illallah allah mu ne loolu laa fàttaliku man yonent ma ne saabsaab image boobu kese laa fàttaliku ci moom ndax ay gone lañu woon nee na boobu maa ngi am cinq mooy boo ñëwee ci borom xam-xamu xadiis yi mustalah ilmu dañuy traiter lool ci riwaayatu saghir riwaayab gone à partir de quel âge la mën a wax ne diw bon bu solowee dëgër na mën nañ ko nangu ak yéeféer ak kéeféer bi nga xam ne moom jamono jamuy toxal xam-xam bi moom yéeféer la woon comme Jubayr ibn Mut'im ma doon nettali suuratu suuratu tuur wa kitaabim mastuur bi yonent mi alayhi salaam doon jàng keroog bi nga xam ne ci lañ ko jàpp yeew ko ci gara ci ci jàkka ji te fekkoon mu bokkoon ci prisonnier wu ghazwatu Badrin kon Mahmoud ibn Labid boobu ci moom la Asim ibn Umar an Abi Sa'id mu jële ci Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri boobaa jokkaloona te gis nga nim mu dëgëre moo tax kon riwaay imaam Nisaax bi bi muy nettali naan gaa yi mu jox leen lii xam nga <laughs> imaam az-Zahabi rahmatullah alayhi mu ngi doon wax naan wayew al-Waaqidi laa yadri maa yaqul laa ya'i maa yaqul <laughs> di naan Sayyid euh, nee na Muawiya yoon nañ ko jotaay bi weesu ibn abi sufiyaan seydina muawiya ibn abi sufiyaana kene da koo joxoon sans gëléem après ba pare parce li tax nag mu gën a ci mooy kene dafa tuub moom bi mu tuubee sulhul hudaybiya la tuub te moom ñépp xam nañ ne ñu tuub sulhul hudaybiya kenn joxu leen sans gëléem ngir quand seen xol resté ci l'islam ñooñ dañoo gëmoon par conviction alors que waa Quraysh ñii gëm fatxu Makka ñoom gëmuñ par conviction par ñàkk pexe la mu ne kon nag bu dee ne Muawiya dafa tuuboon bu yàgg mais ana naka lay lan la doyee kon yonent ma saa saam di ko jox saa gëléem te wow imam al-Zahabi wax na dëgg waaye le fait ko mooy li ma doon wax naan ne dem na ba ba bay weddi loo xam ne am nañu ko saxal parce que càllale bii nii laa gisul woon mais imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi euh, ci yoonu imaam ibn Mandah bi mu wax nii mu ne imaam ibn Mandah moo ko jokkale ci weneen yoon mu jaar ci imaam ibn Ishaq mu jële ci Asim ibn Umar ibn Qatada an Mahmud ibn Labid an Abi Sa'id al-Khudri kene joxoon na kan al-Ala ibn Jariya bi nag al-Ala ibn Jariya mooy kon joxe saa gëléem yooyu da gis ne am na cosaan te tamit bii nii dëgg lool parce que imaam al-Waaqidi euh, imaam az-Zahabi li ko ci kii nga xam ne Faatimatu bint Qays ci la ñëw di demander Yonent mi alayhi salaam naan dem Muawiya ak keneen da ko da koy labat ana lan la koy conseiller mu ne ko Muawiya soxlu kon la maala la moom amul alal mu ne kon bu kon jox na ko saa jëlee mais waxoon naa la loolu ci kaw ne mbir mi dëgër na mooy loolu c'est compréhensible ça dépend waa ji train de vie ak ni muy dundee waaw. mais Ala ibn Jaariya radiyallahu ta'ala an kon moom dëgër këne këne imaam Nisaa kon yoonam boobu dafa wér waaw waaw kantaaki imaam al-Waaqidi nee na après après loolu sax kon moom wér na ne yonent mi alayhi salaam comme l'imam Ibn Sa'd wax fii parce que foog naa loolu masoon naa ko wax benn bés en tout ci siira bi yàggoon nañ doon di def précision mais amaana dafa yàgg mooy que ne imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi moom même yi nga xam ne da koy nettali noon sax sans càllale boo seetloo boo ko lëñbëtee seetaat ko seetaat ko seetaat ko di nga gis affaire bi am cosaan li ci ëpp que mbir mi si si dina gis doo ki nga gis lu koy dëgëral même bu dee moom bi mu ko nettalee. parce que du tout le temps doon joxe ay càllaleen naan diwuma jox diwuma kii léeg-léeg day ñëw rek wax comme niñ ko gise fii voilà kanta imaam al-Waaqidi rahmatullahi alayhi nee na al-Alaa ibn al-Hadrami moom gisoon amma al-Alaa malik al-Bahrayni gisoon nañ ko ca lettre ya al-Alaa ibn al-Hadrami mi ñu yónni woon mu jublu ci malikul Bahrayn voilà moom moom nee na bam nee foofule al Alaa ibn Jaariya bii bam dajalee li nga xam ne mooy azakaay waa banu Abd Qays ak jizya yi nga xam ne moom la yéeféer chrétiens yi ne woon foofu ak waa ñi ne foofu waroon a joxe muy impôt de capitation bi ñu war a joxe ñoom moom mi al-Alaa ibn Jaariya moom la ko al-Alaa ibn al-Hadrami radiyallahu ta'ala anhuma doon jox ngir mu yóbbul ko Yonent bi alayhi salaam Medina voilà waaye bi sanadin da'if qad rawaahu ah. dañuy nettali nag kene moom mi Euh, mu jaar ci imaam az-Zuhri mu ne al-Alaa ibn Jaariya bi dafa al-Thaqafi tallaqa dafa masa fase benn faamam benn sox ab soxnaam mu ne fa uxbira bi daalika Umar ñu daal di koy wax Omar ne ko ah al-Alaa Jaariya tallaqa imra'atahu de ya amiral mu'miniin ah mbir xew na de xaliifu bani Zuhra ne woon aliyewu waa bani Zuhra fii ci waa Makka moom al-Alaa daal fase nga xam ne mooy mooy soxnaam de léegi Seydina mar daal di koy woolu daal di koy laaj nan la demee noonu mu ne ko naam aussi dëgg la liñ la wax dëgg la mi ata marra non fase wu ma ko benn yoon rek gaa yi ñi la jox information mais cent fois laa ko fase <laughs> Seydina Omar ne ko nag xat baanat min ne ko nag koog nag amatul ay ay ay ay ay jàpp iddaaki ngir wala eh, delloowaat rajaa amatu ci ah loolu foog naa gisoon nañ loolu affaire talaaq non affaire talaaq gisuñu am na benn mbokk nag bu ñu koy laaj <laughs> ah jazaahullahu xayran parce que loolu ci suuratu talaax lañ ko gisoon moo tax moo tax euh, en fait yi jot a gis yépp masala yi boo gisee ci wàllu njàpp ak yooyu daanaka biñ nee Muraysi ghazwatul Muraysi ba sayyidatu Aïsha doon doon kii euh, perdre li nga xam ne mooy caqu sayyidatu Asma ba mu ko aaloon yooyu noonu même affaire masalaay tim waxuñ ci dara parce que dañ ne lool defoon nañu ko ci ayatul tayammum wala ayatul wudu yi ñu defoon yëpp dañ leen di sauter noonu même aj ji ça sera pareil umra moom wax nañ ci lu gàtt ndax tamit defoon nañ euh, affaire talaax nag li taxoon du lu ma fàtte woon mais dama ne woon mais defoon nañ ko suuratu talaax moo taxoon bon euh, euh, gisuma woon nécessaire ñu ciy jaaraat <laughs> ndax yooyu leeraloon nañ ko. foog naa sax moom dane gis na kii bi mais dégloogu ko xam naa looloo tax euh, affaire bi kii ak yeneen yoo xam ne insha allah daal bu dee yooya dina jàppandi ci moom bu dee nag malgré tout leerul <laughs> xanaa ñu waslu ci àq rek te def ko lillaahi daal di ciy ñëwaat amaana mu leer di ñaan buur yàlla mu leer <laughs> mu ne ko xat baanat min xaw ma kan mais ndaw si moom c'est fini mooy ne seen diggante mooy bala ko takkaat il faut mu sëy keneen waaw loolooy àtte bi di boo taxawee naan soxna si fase naa la fase naa la muy ñett <laughs> waaw si muy ñett ah ndax gaay dañ ko jàpp woon am po mujj gi si day nekk ñett yow xam nga xam nga xam nga euh, euh, euh, at-talaaq marratan li alxuraan di wax mooy boo ñëwee fase ab soxna fekk idda bi jeexul moom mën nga ko jëlaat mooy boo ko defee defaat ñu compter waat nga fasewaat balaa idda bi mën nga jëlaat deux gis nga boo fi fasewaatee beneen mooy boobu moom yow mooy sam sànni tàccu léegi nag gis nga bu bu bu jeexee nag noonu nag ndax fase nga ñetti yoon jeex na ko léegi yow bi nga fasee ñetti yoon mu jeex bala ko jëlaat il faut keneen takku ko te loolu baare bi du jaar gis say xarit lool si taxawoon nañ ci bu baax baare yëgoo bi du jàll gis sa benn xarit na ko nag booy gis nga nag xarit sama yow rekk a ci mën a génnale sa sa sa sa sa sa sa sa sa mbokk quoi booy lu xew c'est femme bi saa femme bi laa fase ñetti yoon quoi te si fini dégg naa leerlu naa ci ñoom diw nee nañ ma affaire bi il faut am ku ko takk quoi avant may jote ci moom après avant ma koy mën a takkaat man nag j'ai pensé à toi quoi ndax ñoo mas a bokk lépp ñoo jaarandoo fépp fu ne yaa ma ci doon génne metti na xam naa ne dina naqaree support mais dama bëggoon daal li ma bëggoon daal mooy nga fexe dem nga takk ko rek takk boo xamante ni ndax dégg naa bala ma ko kiiwaat il faut ma ko takk waaw yow boo ko takkee nag fexeel ba buñ la ko mayee utal prétexte benn voyage bu la fekk ci dëkk bi ci réew mi bala ngaa ñëwaat nga bàyyi ko quoi bu ko defee man sa grand euh, ma man koo takk waaye sa waay sa waay xoolal nag loolu nag boo ma ko defalee xam naa ne metti na investissement la cinq millions yii maa la ko tegal waa ji bu dee ne waaye la joo xam ne moom ci cinquante francs yi lay lay lay lay lay dóor ak a dàq mu ne mu way lii wax gën a barkeel waaye te a neex dañ naan la mukk loolu ngay barkeelu moo tax nga ko waaja waxe yonent bi aleyhi salaatu salaam ne mukk xattaa tazuqi mu ne ndaw sax yow daw yow daal li ma gis dangaa bëgg a dellu ci sa jëkkër jël kii woon mu njëkk yoon muy wax mu ne ko ah loolu man da nekk xattaa tazuqi usaylata wa yazuqu usaylatik loolu man da ne waaw il faut mariage boobu du faux mariage lay doon il faut nga ñam yow nga ñam euh, li nga xam ne mooy lemam moom mu ñam sa lem mooy lan lay lan lay kii foofu mooy walwatu lay lay lay wax noonu lay kinaaya noonu mooy sëy gis nga teggin yi ci wax waaw hatta tazuqu usaylatahu wa yazuqu usaylataki ba ni muy mosee loolu mooy teggin mooy ah, mooy ay waxoon nañ lii saa buñ ci giyee def précision bi gars yi yi taxaw fii naan l'islam moom na ngay inna allah la yastahi min al dangaa wala lu la dal inna allah la dégg alxuraan dara buy tudd yooyu gis nga ci lenn loo xam ne yow dig na lii de euh, maag sama doom moom manuñu koo toog di seetaan quoi wala di déglu alxuraan am nga xadiis bu mel noonu boo xam da nga naan xadiis bii nag rus naa toog ak sama doom di kii ndax yonent la sa sam loolu mais yow moom li ngay wax ku nite tuuti day rusa toog ak doomam di ko déglu waaw wala di ko gis nga koy démontrer moo tax yooyu moom waxi caaxaankat la joo xam ne euh, euh, xamuñu dëgg-dëgg lan mooy teggin voilà kon Seydina Omar ne ko kat baanan min ka moo tax Seydina doom ji Seydina Abdallah ibn Omar <laughs> waaja ñëw <laughs> radiyallahu anhuma fase do fase soxnaam naan ko daa fase kii <laughs> daa fase soxnaam xaw ma ñaata yoon lu bari mu ne ko hée mu ne ko yow gis nga ba nga ko fasee ñett ci la xaraam ci yow waa ji naan ko way déet waay bàyyi li may bul def loolu waaye mu ne ko kan moo def man maa def wala yaa def jàppe diina yàlla ci jàppe ko ay fonaan ma eh, eh? naan ma ay ay ay man maa def man maa def man defuma kan moo def maa def wala yaa def yow yaa def <laughs> yow yaa def mais man defuma voilà <laughs> kon mu ne al ala Euh, ibnu Jaariya ne ko xat baanat ah, sa soxna soosu moom foog keneen denc ko il faut keneen daal di koy denc kon nag moom loolu lañ am ci tarjamaam al-Alaa ibnu Jaariya radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu ginnaaw kooku imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi ba léegi ci ñonante bi alayhi salaam jox ci màngum Xunayn mi fële ca ca Ji'irraana ginnaaw bim ne wa atal ala ibn jaariyata saqafi xalifa bani zuhrata mi'ata ba'ir mu ne mu daldi jox al ala ibn jaariya saqafi ko joowoon saqif xalifu bani zuhra di ba pare nekk lan aliya aliyewu waa banu zuhra mi'ata ba'ir saa giléem mu continue wa a'ta Uyayna ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badr mi'ata ba'ir mu daal di ñu Uyayna ibn Hisn ibn Hisn <laughs> ibn Hudhayfa ibn Badr moom mu daal di koy jox mi'ata ba'ir waaw Uyayna mu daal di koy jox cent gëléem <laughs> eh? Uyayna moom moom gisoon nañ tarjamaam ay gis nañ ko de te te nañ moom ni mu doon def li Xunayn fii moo na woon dara laa dul jox yonent ma ne saab man moom duma joxe ko waa maag waa waa banu Fazaara bi nga seet keneen ñeneen mais ñun moom duñu joxe lenn waaw joxe dara pour ñan pour gars yi waa waa waa waa delloo waa Hawaazin seen alal non man seen jaam yi ñu ci ñoom man de Uyayna duma delloo kuy delloo nag na delloo parce que waaw moom mooy na waaw gisoon nañ ko léegi nag mu ne wa a'ta al-Aqra' ibn Haabis at-Tamimi mi'ata ba'ir nee na mu daal di jox al-Alaa al-Aqra' ibn Haabis Aqra' Aqra ibn Haabis mu daal di koy jox li nga xam ne mooy mi'ata ba'ir jox ko cent moom it gisoon nañ ko moo doon sangu waa Banu Tamim moom it dafa bañoon te moom it gisoon nañ tarjamaam bu ma juumul al Aqra ibn Haabis euh, si gisoon nañ ko mu ne wa ata ginnaaw al-Aqra ibn Haabis mu wa ata Maalik ibn Awf an-Nasri mi'ata mu daal jox al Maalik ibn Awf nekkoon le chef de guerre de Hawazin mi jiite woon waa Hawazin indi leen fii ci Hunayn ndax yonent ma gis nañ waxoon na gaayam ya anamum ñu ne ko mu nga Taayif mu wax leen ko bu ma dikkalee de bu tuub dinaa ko delloo alalam delloo ko njabootam te dinaa ko jox cent gëléem kon mu jox ko cent gëléem imaam ibn Isaaq rahmatullahi léegi mu ne waatoo Safwaan na mu may yemiyata mu daal jox Seydina Safwaan ibn Umayya Seydina Safwaan ibn Umayya nee mu jox ko mi'ata téeméeri gëléem nekkoon le négociateur en chef de Quraysh ci sulhul Hudaybiya di baayu Abu Jandal ibn Suhayl ibn Amr radiyallahu lu tax ma ne Suhayl non Safwan Safwan ibn Umayya daa Suhayl Suhayl wax nañ ko sànq Suhayl wax nañ ko ca kaw wa ata Suhayl ginnaaw al-Harith ibn wa ata Safwan ibn Umayya mi'ata ba'ir mu jox Seydina Safwan ibn Umayya cent gëléem ibn Umayya moo doon kan Safwan ibn Umayya mooy ki ko aaloon bubbi koŋ yi keroog bi muy dem Hunayn te geroog nee na gis nañ ko ci saxiix imaam muslim nee na yonent bi alayhi salaam daf may jox keroog Xunayn ci màng mi di ma jox di ma jox ba moom laa moom laa gënoon a bañ avant mu may jox di ma jox ma koy bëgg di ko bëgg di ko bëgg ba moom laa gën a tee bëgg ci lépp nag <laughs> kon kay mu allafatu qulubuhum mooy lool mooy jox gi. mooy de wax naa ne am na nit ñu mel noonu diine ñu ñàkk moom xamuñu ko moom boo gisee seen topp sëriñ yi yenn sëriñ yéeg mooy foofa day niin rek. seen bari dem yenn daayira yéeg dañoo xam ne daayira baay biw moom wala sëriñ sàngam moom de këram moom bernde yi moom masha allah moo taxit du ñàkk gaay boo bu jaawalee nag jàpp ne gaay yi teew ngir bernde yi mu jaawale leen ak ñi nga xam ne ñoom dañooy teew dëgg dëgg ngir moom kooku mooy xamut waaw surtout rawatina réew moo xam ne ñàkk ga daa tàmbali di law classe moyenne bi devient la classe moyenne devient pauvre waay waaye nag ngay xalaat ci classe pauvre yi kon mu ne waato mu ne ñii nag la jox fa haulaay asxaabul miin ñii la yeneen tubaab yi jox cent léegi gisoon nañ li ci ñi mu jox sewoon cinquante mu ne wa ata duna almiata rijala min Quraysh mu jox loo xam ne nag matul matul san ay góor yoo xam ne ci Quraysh lañ bokkoon minhum Maxrama ibn Nawfal az-Zuhri bokk na ci ñooñ Maxrama di doomi Nawfal az-Zuhri moom gis jotuñu ko woon gis ah non non kon moom lañu war a gis kon moom lañu war a gis moo doon maxrama <laughs> maxramatu ibn nawfal <laughs> ibn abdi manaaf ibn zuhra ibn kilaab moom mooy maxrama di doomi nawfal Mm-hmm. Nawfal di doomi Uhayb Uhayb di doomi Abdi Manaaf Abdi Manaaf di doomi Zuhra Zuhra di doomi Kilaab dàkkantalam moo doon Abu Safwaan dañ ko doon wax Abul Miswar az-Zuhri <laughs> maxarama bi <laughs> mooy baayu saxaaba bu siiw boobu gis nañ keroog fan yee Euh, nettaleeb seydina muhammad ibn ismaayil al buxaari radiyallahu taala anhu bi muy nettali euh, euh, ci gazwatu xunayn xisaaru taaif ah am na ci kii boo xam ne mooy bi yonent bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaam imaam az-Zuhri mu jële ci Seydina Sa'id ibn al-Musayyib mu ne ki nettal ki war leen nettali mooy ki nga xam ne mooy kan Marwan ak al-Miswar ibn Maxrama ñuy nettali xew-xew yoo yële euh, léegi nag bi mi mooy càllale bu al miswar moo mële ibn mahrama nga xam ne dafa waxoon ci saxaaba yi nga xam ne ci tuut tànki saxaaba yi mooy pas tànk de tudóde non mooy doonul woon mag laa bëgg a wax mooy doonul mag noonoe moom Seydina mahrama baayam nag mooy kii mooy baayam mooy kii mahrama ibn nawfal maxramatu bnu nawfal waaw maxramatu bnu nawfal maxramatu bnu nawfal waaw eh. moo nettali mooy nettali bi doon wax ne kii eh, eh, kii non imaam Ibn Shihab dana woon wa za'ama Urwatu bnu Zubayr voilà Urwa anna Marwaana wal Miswar ibn Maxrama axbara kene yonent mi alei saatu salaam bi waa wafdu Hawazin ñëwee mu leen di laaj ne leen délégation Hawazin ngir ñu delloo leen seen alal yeeg seen njaboot yi loolu lële waaw kay nettali boobu al Miswar boobu nag kii mooy baayam al Miswar ibn Maxrama kii mooy Maxrama kii mooy Maxrama Maxrama ibn moom mii nag di Maxramat ibn Nawfal mag dëgg la woon mooy euh, moom yaayam yaayam ak ak ak Abdul Muttalib ñoo maase ñoo bokk ñoo ñoo ñoo est-ce que imagine nga kon kooku moom koo xam ne moom Abdul Muttalib ñoo ñoo duddoodoo yaayam te en général jigéen ñi ñoo njëkk am doom góor ñi jigéen ñi mooy yow seetlul rek xale bi nga xam ne wala ndaw si nga xam ne yéen a juddoondoo mais mën na former famille bu yàgg yow nga nekk fi sa insouciance ak sa célibat parce que même ci bind rek ku leen gis sax da ngay foog ne kii danaan kii moom moo la mag fuuf alors que léeg-léeg dalaa magul sax yaa ko mag déedéet sax jigéen ñoo xam ne yaa leen di mag mais rien ni ñuy gaawe amee former famille ak yenn góor yi fa ñuy nekk nga xam ne ñoom daanaka loolu newatuñ ci sax newamuñ sax seen xalaat danga naan mère bii boo am na lu muy yàgg sax nga foog ne mën naa jur waaj alors que waajee ko mag waaw. moom nag dafa newoon koo xam ne keroog fatxu Makka la tuub moom mas moom Maxrama ibn Nawfal mhm. az-Zuhri radiyallahu moom nag imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi nee na ah nee na moom dafa bokk ci ñi nga xam ne yonent mi alayhi salaam keroog Xunayn ndax fekke na Hunayn ndax Makka la fa après fatu Makka la tuub fekk na Hunayn ak yonent mi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam da leen a jox ñoom joxu leen cent mais cinquante gëléem la leen jox moo tax mu ne wa a'ta duna al mi'ati rijalan min Quraysh minhum Maxramata ibn Nawfal az mu jox yeneen góor après ñi bi mu limee ñi ñu jox cent yeneen góor yoo xam ne ci Quraysh lañ bokk loo xam ne nag matul san bokk na ci ñooñu Maxrama ibn Nawfal az-Zuhri radiyallahu anhu moom nag Maxrama ginnaaw gi euh, am na lu doom ji nettali benn xadiis boo xam ne ñi ko solo bari na don imaamul Buxaari raxmatullah alayhi indi na ko ci barab yu bari ci saxiix bi doom ji al miswar ibn maxrama moo ko solo mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa mas a ay yére yoo xamante ne waaye joxul maxrama ci yére yi dara te comme que kilifa la woon tamag la bon moom nag dafa newoon koo xam ne làmmiñ wi gaa yi dañ doon moytu ndax <laughs> dañ ko doon moytu ndax làmmiñam wi nga xamante ne wu ñaw nee na bi mu yëgee mbir mi kene ah yonent bi aleyhi salaatu salaam de am na ay xéewal yoo xam ne mu ngi ko doon séddale ci ay yére mais de joxuma dara nee na man al miswar mu ne ma sama baay ne ma yaa bunay intaliq bina ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fantalaqtu ma'a nee na mu ne ma ee doom sama ci beneen riwaaya balaghani anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa bu njëkk bi dane yonent bi dafa am ay yére mooy aqbiya yoo xamante ne da koo dikkal ah, mu séddale ko te joxul maxrama dara bi yeneen riwaaya bi dane foofu def ko yëg këne yonent ma saar saa mu koy séddale mu ne ko yow doom sama intoliq na ilay nañu dem ci yonent ma lay saar saam ñu dem ci yonent ma lay saar saam ngir ñu am ci li ñépp yi am waaw maxrama nee na no almiswar nee na fa dhahabna fa wajadnaha wa fa wajadna an fi manzilihi bi ñu demee ñu fekk yonent mi aleyhi salaatu salaam këram fa xaala mooy mu nga këram de leer nañu mu ngi fi nee maxarama ne ma comme que nag mag lañ yoo xam ne ñoom mag lañ yoo xamante ni nii mooy daal ñoom euh, affaire kilifa lañu voilà xaaral bu soxlaa mooy xam naan mag buur la <laughs> nee na doom ji nee na mais ñu ñëw ba foofu kër yonent mi alei saatu fa qaala mu ne ma yaa bunayya ud'u li nabi sallallahu alayhi wa sallam ne ma yow samas ndoom aywa demal woowal ma yonent bi sallallahu alayhi ndaw yàlla li demal wool ma ko maxrama nee na ma ne ko euh, ma ne ko mais affaire bi mooy waxuma ko mais bi réy ci man ko fa a'zamtu zalika mais ma jàpp ne mais mais affaire bi comment ça comment lañ mën a nan lay ñu ñëwee ba kër yonent bi alayhi salaatu salaam il reste juste ñu ta ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu laaj ndigal ngir mën a dugg sama baay des ci buntu bi naan ma demal nga wool ma yonent ndaw yàlla bi yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ñee na mbir moom daal ndax man xam naa ni bi ki yonent bi alayhi salaatu salaam quand même le quoi da ngay nekk ci biti naan demal nga moom lañuy woo ngir mu ñëw alors que ñun mën nañoo dem fekk ko fam ne nee na mbir mi daal di màgg ci man quoi wa qultu ma ne ko ma xaw a répéter ngir bon <laughs> mu yëgaale ci biir ka ne bon est ñun duñ dem quoi duñ dem fexe naan digal dugg fa qultu nee ma ne ko ad'u laka rasulullah ma ne ko ma woowa lay a dinaa dalam nee na mu ne ma yaa bunayya innahu laysa bi jabbaar <laughs> nee na mu ne ma yaa bunayya ee ndoom sama inna hoo yëgal na yonent bi alayhi salaam laysa bi jabbaar radiyallahu anhu euh, alayhi salaam wax na dëgg wax na dëgg <laughs> wax na dëgg <laughs> mooy du koo xam ne day réeréelu ci kaw nit ñi comme ni despot yi def nga xam ne boo leen woowee ñu jàpp ne yow danga leen a yab mooy ak nit ñi tamit am na ñoo xam ne noonu lañ mel ah. am na ñoo xam ne bés booy xoole yow en tant que mag am ab koo xam ne yaa ko mag mu ne la mais est ce que mën nga maa jottali dara nga dem jottali ko lool rek am na ñoo xam ne problème bu rëy la ci ñoom dañ naan yow yaa ñàkk fayda ak yaa kii yàlla tere nag ñu nekk ay macho yoo xam ne dañ naan dem waa ji jigéen gëlee ko yónni mu dem waaw mooy yooyu noonu ay feebaru xol la yow nga jàpp ne yow tollu nga foo xam ne ku la gën a suufe warulaa wax sax jottali ma wala def ma dara wala woo waaye moom fi mu xooleeg fi maxrama doon doom ji almiswar di xoole bokkul almiswar dafa xool ne si te loolu almiswar wax mooy loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a mëdd mooy li nga xam ne mooy li gën a jub mooy que ne yonent bi aleyhi salaatu doo ñëw ba ci bunt bi naan demal woo woon ko déet moo tax. ñi ko doon jël lu mbéeru ca suuratul xujuraat yonent suñu borom da leen koo tere da leen koo tere ñooy ñoom Uyayna yii ñoom al-Aqra yii innal ladina yunaaduunaka min wara'il xujuraati aktharuhum laa ya'lamuun ñi lay woo di la jël lu nekk ca gannaaw sa kër néegu soxna yi di la woo ah Muhammad génnal ñëw ñëwal la wuyu si ñu nga ñooñ ñi ëpp ci ñoom duñu xalaat te xamuñu waaw mooy eh, eh, almiswar li mu wax moo gën a kii mais baayam tamit li mu wax que ne <coughs> waaw <coughs> mooy eh, loolu am na mais sëriñ bi nekkul ne xam naa ne nii la mel rek ba manit may joué ci loolu que ne moom de toute façon ku ko wooy dina la wuyu ba ma ñëw ba ci ko buntu këram di ko woo naan ko génnal ñëwal demal woon ma ko mu ñëw non non du noonu laysa hakaza du noonu lu mbir yi nag war a di demee biir yi warul la demee noonu moo tax mu ne ko ma woowal la yonent bi bàyyi mu ne ko waaw innahu laysa bi jabbar yonent bi sallallahu du du du ñi nga xam ne dañoo gaaw a mer boo leen woowee ñu jàpp ne ak yabeer la waaw déedéet du du kuy rëy rëylu déedéet ah nee na fa daawtu ma dugg dem woo ko mu génn mu ngi sol benn yére moom alayhi salaam e, boo xam ne e, après bi mu agsee mu ne yaa Maxrama bi mu ngi almiswar duggee woo ko rek mu xam ne baayam ba de toute façon baayam li mu dégg tax mu ñëw la <laughs> huwa tabib mooy tabibu xol xol yi mooy docteuru xol yi moom sallallahu alayhi wasallam Euh, naka la doom ji kii daanaka mais daanaka fi doom ji duggee fi mu génne benn la moo am ci boroom xam-xam yi naan mais est-ce que yonent saa salaam xamul woon lool doon ko xaar moo tax da ko da ko daa am lu mu ko dencal ci lim doon séddale naka la doom ji dugg rek miswaar dugg rek ne ko saa bàyyi de moo la mu ngi ci bit rek yonent saa salaam génn ci saa si ànd ak moom ne ko yaa ma xarama <laughs> ne ko maxara yaa maxarama hada xaba xaba naahu ne ko yow maxarama lii de moom lañ la fi déggaloon moom lañ la fi dencaloon ngir boo ñëwee ñu daal di la koy jox mooy kon mbir mi waaw ci beneen fa qaala xabatu hada lak waaw fa nadara ilayhi maxarama góor gi ñu jox ko ko mu xool mu ne ko lii de ñoo la ko dencaloon góor gi maxarama fa nadara ilayhi xool yére yi ko yonent ma lay saat saam jox mu gis ne kontaan na <laughs> yonent ma lay saat saam ne radiya maxrama ne ko di ko laaj naan ko ndax maxrama gërëm na <laughs> ah. boroom xam-xam yi rahmatullah am nañu naan c'est que parce que maxrama comme li ñu wax sànk mooy nit la koo xam ne làmmeñ wi moom gaa yi ku dañ ko doon moytu moo tax am na benn benn xadiis bu kii eh, eh, eh, boo xam ne yonent mi aleyhi salaatu salaam bon boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wute ne ana kan la woon ko est-ce que maxaramam bii la walla du moom parce que comme que foofu ci riwaaya bi leeralul mooy riwaaya bi ki ki mu doon ki mu concerné kenn tudd ko loolu mooy la mooy muhmal wala mubham yaa loolu léegi loolu boobu ciy ban càllale boo xam ne wala nit loo xam ne histoire boo xam ne nit ki tudduñu ko tudduñu ko lool lañ naan muhmal wala mubham hmm? loolu mooy mubham Mm-hmm. loolu mooy mubham mubham wa mubhamun maa yi raawin lam yu sam mooy koo xam ne tudduñu sax tur wi alors que muhmal muhmal mooy dañuy tudd tur wi mais sauf ko defuñu ci lenn luy wane ne diw la bu ma nee moodu de nee na te moodu yu bari te te may wax amul dara luy wane benn moodu la diw la moodu njaay wala moodu jóob la lañ naan muhmal Euh, léegi nag xadiis bi mu ngi saxiixayn waaw Seydina Urwa moo ko jële ci Seydatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha mu ne dafa am benn waay dafa am benn waay boo xamante ne nii dafa laajte digal mooy dafa dafa demande ngir agsi ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ista'dana an ah, rajulan sayyidatu Aisha mu ne benn nit radiyallahu anha dafa ñaan digal ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ngir dugg këram ngir dugg néegam fa lamma ra'ahu bi ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam séenee mu ngi toogoon sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne bi sa axul ashira yonent ma lay saar saam ne bi sa cëy waay waay bi sa axul ashira cëy mbokkum dëkkaale bii de moom ma do aka doy waar waaw bi sa axul ashira aka doy waar waaye mbokku dëkkaale bii mooy waaj yi di ñëw de te muy ñaan euh, ndigal léegi nag bi mu agsee sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na waa ji agsi fa lamma jalasa tatalaqa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi wajhihi wanbasata ilayhi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy accueillir accueillir ko du ko ni mu waree bon comme si waaye xar kanam gu leer ak yooyu yépp hein nekk moom di waxtaan waxtaan wu neex di kii nii waa ji nag mu ne fa lamma ntalaqa ar-rajulu qaalat lahu Aïsha bi waa kii kiiwee ba wa ba ëdd lii li ko fi indi ba dem sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ne nee na ma ne yaa rasulallah xiina ra'ayta ar-rajula qulta lahu kaza wa kaza thumma tatallaqta fi wajhihi wanbasatta ilayhi nee na ma ne yonent mi alayhi salaatu salaam mais mooy affaire bi dafa jaaxal Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu bàyyi ba waa ji dem mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam mais yow kii bi bi muy waaj a dugg yaa ngi wax lii naan naan yaa ngi naan say suñu dëkkandoo bii moo doy waar dëkkandoo bii de moo doy waar mbokk dëkkandoo bi moo doy waar léegi yow mu dëkk si nga daldi koy kii neex ak moom ak yër ko bien dignement wax ak moom wax ju neex ak yooyu léegi nag euh, <laughs> fa qaala rasulullah mooy mooy laaju bi yéeme la mooy mais nan ngay mën a waxe lii après bi mu ñëwee nga accueillir ko comme si comme comme comme nu rafete nii fa qaala rasulullah yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko yaa Aïsha mataa mataa ahidtuni faahisha inna sharra an-naasi 'inda allahi manzilatan yawma al-qiyaama man tarakahu an-naasu ittiqaa'a sharrihi yonent mi alayhi salaatu salaam ne sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ne ko mais yaa Aïcha ne ko yow Sayyidina Aïcha kañ nga ma kañ nga ma xame kañ nga miine ci man xame ci man ma nekk koo xam ne xamul les bon manières xamul mooy faaxishan koo xam ne vraiment li muy def c'est euh, rafetul lu jomba def la kañ nga ma xame loolu ah danga maa xame loolu ne ki ki yées ci nit ñi mooy ca ca ca bërëb këñ yées nit ñi wàccuwaay yawmal qiyaama ca fa yàlla subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne nit ñi dañ koo bàyyi ndax ragal ak mbonom waaw parce que mooy ne waa ji euh, parce que yonent sallallahu alayhi wasallam li tax mu wax loolu mooy waa ji dafa nekkoon koo xam ne ku naqaree dëkkal la waaw daanaka moom nit ñépp xam ak kiiwam ko wax moom ay affaire les bon manières ak yooyu yoonu naw ci waaw te da nit ñi da leen ciy lor mais malgré tout ku mel noon nit bu ma seet bu ma seet see lan moo tee lan moo tax ba duma ko euh, duma ko accueillir léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi fii ñu mel ni ñoom al-Qadi Iyad ak ñu mel noonu dañu ne ak ñoom imaam al-Qurtubi non kii Uyayna la nga xam ne waxuñu fii kan la mooy Uyayna ibn Hisn la ndax moom moo meloon noonu yoonam newu ci waroon ko mooy moom mooy liñ la wax jikkooy kaw kaw mooy moom yu ko yaramam te nit ñi dañuy loru ci lool mais mais moom moom ah, yëgalu ko sax boppam waaw waaw am ñu ne moom la waaw ku mel ni imaam al-Qurtubi ah, imaam an-Nawawi imaam al-Qaadi Iyaad waaw am na imaam ad-Daawudi it dane muy moom waaw peut muy moom waaye ku mel ni imaam al-Haafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi ku mel ni alxaafiz ibn xajar rahmatullahi alayhi moom dane moom li mu dëgëral dane non euh, ñi nga xam ne ñi nga xam ne moom jàppul ne imaam ibnu Battaal tamit loolu la wax waaw ne Uyayna huwa Uyayna ibn Hisn waaw moom la moom la am yeneen nag ñu ne euh, maxrama la du yay na de maxrama la parce que maxrama daa nekkoon koo xam ne moom dañ koo xame woon làmmiñ wu ñaw waaw maxramatum nu nawfal mii la imaam alxaafis ibnu xajar bi mu waxee loolu mu ne ndax ñee it am na ay ay ay ay xadiis yuñ tegtaloo yoo xam ne day junju ne moom la même bu nee ne ci seen càllale yi du lu jokkaloo tout ah, ndax mu ne Abdul Ghani dafa soloo ci yoonu Abi Amir al-Harraz an Abi Yazid al-Madani an Aisha radiyallahu ta'ala anha qaal jaa'a Maxramatu ibn Nawfal yasta'dhin fa lamma sami'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sawtahu qaala bi'sa axul ashira <laughs> mu ne eh, Abdul Ghani dafa solo ci yoonu Abi Aamir al-Kharraz an Abi Yazid mu jële ci Abi Yazid al-Madani ko joowoon Medina mu jële ci Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne Maxramatu Nawfal dafa ñëwoon doon bi yonent mi alayhi salaam déggee baat bi xam ne moom la mu ne bi sa aku axul ashira cey waay suñu mbokk mii cey aka doy waar moo doy waar suñu mbokk mii de mbokku dëkkaaloolu de mu dëkkaale wi waaw imaam alxaafis nag dane moom daal moom li mu kii daal euh, moo tax mu ne bi muy saraa xadiis boobu ci kitaabul adab mu ne wasa dina ñëw ci benn bunt bu imaam al buxaari yi def maa yadullu ala anna tafsir al mubhami huna bi maxrama huwa këne maxrama mooy li luy wane foofa këne maxrama mii la loolu mooy li gën dëgër léegi euh, moom en fait euh, ku ku mag la woon moo xam ne làmmeñ wi dafa ñawoon loolu moo loolu moo taxoon mu naan euh, ay su ñun suñu dëkkandoo bii waaw suñu dëkkandoo bii de suñu dëkkandoo bii de moom moom moom man man moo ma jaaxal ndax lan ndax lan moo tax kii am na ci xadis bi ñu doon wax sànq xam nga ci riwaay sax imaamul yi ci ibn abi Mulayka la jaar ibn abi mulayka rahmatullah alayhi eh, moom moo ko nettale moom imaam ibn abi mulayka am na boo xam ne ci yoonam la jaar léegi eh, foofu dañ ne eh, dafa ñëw na yonent mi alayhi salaatu salaam moom maxrama maa kuntu ara an taqsima fi qurayshin qasman fa taxti'uni fa tuxti'ani mu ne ko man de masumaa gis ne yaaka masumaa yaakaar ne yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam li nga séddale ci waa quraysh ay ay xéewal ba pare daal di ma fiy dégg daal di may bàyyi ko waa jox ñépp ba ma hein ibn abi mulayka mu ne foofu dafaa yokk mu ne xaatimum nu wardaan mooy riwaaye ci riwaaye mu jëla ko ci baayam di wardaan an mu jëla ci ayub as-sixtiyaani an ibn abi mulayka foofu dafaa yokk nee na euh, saalix nee na damaa laaj xaatim saalix ibn xaatim ibn wardaan saalix ibn xaatim moo ko jële ci baayam di xaatim ibn wardaan nee na ma laaj ma laaj sama baay ne ko man saalix ne ko mais lan moo tax yonent na saar def lool gaaw jox ko kii <laughs> mu ne kaana yattaqi lisaana mais c'est que yonent ma saar saam làmmeñu làmmeñu maxrama la doon bañ mooy maxrama daa nekk koo xam ne làmmeñam dañ ko doon moytu waaw waaw moo tax euh, kii nee na euh, az-Zubayr day nettali ne rahmatullah alayhi mu ne al-Miswar ibn Maxrama moo doon nettali ne dafa dafa dafa romb baay bi quoi Maxrama di di xuloo ci mbedd mi waaw muy xuloo benn waay nee na ma ne ko ma romb ko man doom ji quoi moom moom doom ji al nee na mu ngi ci xuloo bu tàng nag ma ne ko yaa Aba Safwan am sifin naas neena na ma ne ko ma ko ma ne ko yaa Aba Safwan bàyyi ji lay wax waaye am sifin naas mooy jubal ak nit ñi waaye ah nekkal ku ju ku ku kii ak nit ñi mooy xoolal ni ngay waxe ak ñoom ak tamit mooy daal modéreel ci sa wax ji ngay wax ak sa xuloo beeg yooyu. soo modéré ci sa di ngay wax ak nit ñi nee na man hada mu ne kar ko kan moo ma wax loolu xaala <laughs> ne ko man yagu man yam soxu ko wala yagu mooy ki lay wax te du la du du la raay sa ginnaaw te tamit du la nax du la nax waaw du la du tricher du la nax du la nax ndax di la wax lu neex parce que yaay biw nee na mu ne miswar xam na ne doom ji la mu ne miswar yawa kon miswar la ma ne ko waa ah, man a de <laughs> nee fa daraba bi yadihi fii thawbi <laughs> waaye mu dóor ko ab dóor ci yére yi tël <laughs> waaw naan ko yóbbuñu izhab bina ila makkata urika bayta ummi wa turiyani bayta ummi naan doom ji kat yaa Medina newoon naan ko nañ nañ dem makka nga wan ma sa kër nday man ma wan la sama kër nday <laughs> nee na ma ne ko yaxfirullahu laka yaa aba sharafi sharafuk waay waay sa bàyyi sa wax jii nag salaam nañ mu ñaw mi xanaa nag dinga ma ci dinga dinga ma ci préserver man sa doom sharafu yi sharafu de sama honneur mooy sa honneur de fii mu ne sama der ñoo bokk der bés bo loo ma wax lu dul noonu it ba nit ñi yëg ko mooy ci sa kaw lay këpp rek <laughs> waaye gis nga même doom ji sax <laughs> da ko doon ah ba bàyyi bàyyi bàyyi nooy na ñem foofu rek <laughs> wax ji moom saay bu teeg koo bañ ndax loo ma fi wax fii gis nga ba siiw ci lu dul noonu ah saraf yi sama teraanga sarafu nga mooy sa teraanga de kon de boo boo fi wax lu tax suñu askan yàqu it <laughs> ndax ndax yaay sama yaay moom du dara lu sa soxna rek waaw Euh, <laughs> moo tax Az-Zubayr euh, euh, day nettali Ibn Bakkaar mu ne bi nga xam ne nag ci la ci la ko affaire yi dikkale muy waaj faatu am benn doomam bu koy benn doomam boo xam ne da koy da ko doon bu jigéen doon ko jooy ndax gis na ne baayam a ngi waaj a faatu mooy xam nga nit buy gaaw a faatu daa am ay ay phase des fois ñenn ñi quoi bari na sax ni muy dal mooy nit ki lay jekki mel ni ku nekk koo xam ne nekkatu fi mu nekk comment mel ni koo xam ne dafa dafa perdre perdre conscience après nag day amaat ak cawarte mu xaw a jóg ba gaa yi foog ne ah tane na dëkkate yoo loolu mooy dernier signe bi wan ne après day faatu moom nag bi mu xawee nekk perte de conscience loolu doom ji nag doom benn doom ju jigéen ji di jooy waaw di ko jooy ndeysaan ah mbir mi metti ko naan ko di ko jooy naan ay yaa abataa waay waay waay ñàkk naa baay waay waay moom dafa newoon koo xam ne hayyinan layyinaa ku ku ku ku teey la woon ku woyof la woon ku teey la woon ku ku ku waay waay ku woyof dem na waay léegi nag <coughs> bi nga xam ne bi nga xamante ne nii ci la ci la jóg nag ci la ci la xaw a ximmi ndeke déggoon na affaire bu baax mu ne kan moo doon jooy noonu ñu ne ko sa doom ju jigéen ji la de mu ne ko ñëwal kenn duma jooye nii booy wax danga naan waa abata ah. kaana jaman shaydamiyan kaana biyan asiya ne ko dooma jooye noonu eh. doom sama yow nan nga ma jooye nii mooy doom sama nan nga may jooye nii ci beneen riwaaye bi <clears throat> beneen kii bi <clears throat> ci nusxaab kii bi original ka mu ne foofu hasheman shayda man kaana mu ne ko doom sama kenn duma jooye nii danga naan hée ñàkk naa doom baay waay aka moom moom mbir yu kawe yi te màgg rek la doon la doon jublu waaw lu shahaama la woon nekkoon koo xam ne shayda man waaw koo xamante ne nii ku njool la woon nekk ci digg doole malgré muy nekk mag kaana aban kooku moo doon sama bàyyi loolu nga war a wax <laughs> waaw <laughs> moo tax euh, kii ci moom dafa siiwoon ci lool te comme que mag la woon mooy léeg-léeg ñii nii seen nekkuk mag da day jouer lu bari moo tax mas nay wax kii naan fekk Seydina Muawiya bi mu nee xalifa parce que dafa gudd fan jamonoy Seydina Muawiya sax bi mu nee xalifa mu ngi doon dund moom Maxrama mu ne kii eh, am benn c'est mu de <coughs> imaam az moo ko nettali rahmatullah alayhi mu ne de ne mais Maxrama moom kat moo may occupé de Maxrama mooy lan mooy ci wàllu wax quoi parce que mooy fexe daal ba. làmmiñam wi daal mu ma ci bon ma ci muccu daal man lii bi maxramatum ni Nawfal mais maa yad'uni min lisaanihi tanaqqusan mais baw ma di ma di ma di ma di ma kii ak làmmiñam wi foo jaar dañ may ak égratigné xaw ma ngeen koy wax égratigné nan way baat ba raw man war mooy daal foo jaar moom mu damm la quoi moom man du ma mukk di ma tuutal mais làmmiñam wi daal mais Maxrama daal ibn Nawfal te mag la mooy moo moo mag ñoom Abu Sufyaan fuuf bàyyam <laughs> waaye man daal xaw ma kan moo may kan moo may fegal Maxrama rek <coughs> pas ku ma koy liquider non kan mooy fexe daal ba moom wax loo xam ne day tax dootuma waxati yooyu quoi mu am benn waay ne ko man man naa la ko man naa la ko peegal yow amiral mu'minin yow jiitu jullit ñi Maxrama daal di yëg mbir mi. mu ne laay ja'alani mu ne waajooju ja'alani yatiman fi hujrihi yaz'umu li Muawiya annahu yakfihi iyyah nee neena nee na nee na eh, bi mu ko yëgee mu ne mais diw daal man la def man la jàppee orphelin quoi am njirim boo xam ne biir néegam la ne man la jàppee ab boo xam ne daal biir néegam la ne banaan Muawiya ne moom man naa occupé de man daal ba dootuma ko wax dara <laughs> eh, gaa yi na ko diwla de mu ne waaw kay mu jël yat wi la jël waaja ko doon wax naan ko diw la <laughs> eh, mu jëlu yat fëgg ko ci bopp bi ci saase bopp bi toj ci saase la ko dóor ci bopp bi bopp bi toj <laughs> waaw naan ko way suñu noon yi ci jaahiliya soxare ñu ci lislaam lu tax may wax nga yem loo ciy teg ko <laughs> Maxrama ibn Nawfal ah imaam al-Waaqidi nag hein ah, nee na na mu ngi faatu cinquante-cinquième anne bi am ñu ne cinquante-quatrième année bi ginnaaw gàddaa yonent bi alayhi salaatu moom nee nañu moom mu ngi dund cent quinze ans cent quinze ans fi na mujj gi sax dafa dafa silmaxa woon lool moo tax mu naan doom ju jigéen ji biñ bi mu kiiwee naan kan moo may jooy noonu kan moo ma doon jooy sànq bi ma ximmal bi ma kiiwee ñu ne ko ah sa doom di jigéen la de mu ne mukk du noonu lañ may jooye man maxrama kenn duma jooye noonu moom mii it bokkoon na ci ñi nga xam ne Seydina Omar ibn al-Khattab da leen a liggéeyloo woon ci liñ doon wax sànk mooy ci alaabul ansaabul arab mooy kii yooyu nga xam ne mooy yi ñuy ràññeewee Kaaba gi moom mi it bokkoon na ci ñi nga xam ne moom Maxramatum Nawfal moom it bokkoon na ci ñi nga xam ne dañoo xamoon yooyu lool ba Seydina Umar ibn al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhu daal di leen chargé woon ci xilaafaam ngir ñu taxawe lool mook kan ki ñu gis sànq. kan lañ gis sànq. nan ibnu abdul uzza fàtte ko Xuwaytib te goo gisee ñoom ñëpp ay maas lañ kee cent vingt kee kee kee ay cent vingt ans la dund kii cent cent quinze kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa maskanahu wa mawaa kon ginnaaw Maxrama ibn Nawfal ñi ñu jox lu wuteeg loo xam ne matul san mu ne wa Umayr imam ni sax wa Umayr ibn Wahb al-Jumahi ak Umayr ibn Wahb moom gisoon nañ tarjamaam wa Hisham ibn Amr wa Hisham ibn Amr axu bani Amir moom gisoon nañ ko Hisham ibn Amr axu bani Amir wo mu ne man xaw ma nag ñaata lañ leen jox jàpp mu ko waaye xam naa ne daal matu ko wa Sa'id ibn Yarbu' Sa'id ibn Yarbu' mi it ci ñoom la bokkoon ci góor yooyu nga xam ne dañoo amoon xamoon xam fen la kaaba gi fi euh, ñu ay moom bokkoon na ci ñi nga xam ne Seydina Omar ba muy sant liggéey boobale boole woon na ko ci moom Sa'id ibn Yarbu' moom nag muy génn àddina la 54 waaw l'an cinquante-quatre la génn àddina waaw kon bokkoon na ci muallafatu qulubuhum yi moom Sa'id ibn Yarbu ak kan eh? ak kan imaam ibn Isaaq mooy Sa'id ibn Yarbu ibn Ankasa ibn Amir ibn Maxzum kene cinquante giléem wa ata asami xamsiina minal ibil asahmi mu jox ko xamsiina minal ibil imaam ibn Hishaam nee na Adiy tuddoon kon ñii ci gàttal mooy ñi nga xam ne ñoom la Yonent mi alayhi salaatu salaam joxoon léegi nag ci jotaay bii di ñëw insha allah ginnaaw bi ñu gisee tarjamaay nii mooy nag bi muy séddale nii di jox gaa nii di jox gaa lu bari di leen jox lu bari waay gaa yi